خير دين a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jël sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak ñett ñu fa yéene ci ànd ak Serigne Saliou Ndiaye ci doxiinu daayira yi murit yi muy ay kuréel yoo xamante ne dañuy boole seen bopp ngir liggéeyal sëriñ bi ci wàll ga nga xamante ne moom la leen yàlla baaxe muy loo xamante ne lu lu ñu war a xam la lu ñu war a xam ci doxin bi la war a xam tamit jafe-jafe ya nga xamante ne moo ci juddoo ak yi nga xamante ne jàpp nañ ne buñ ko indee kat jafe-jafe yi dana saafara kon tomb bu solo boobu noonu ci la Serigne bu Ndiaye bëgg ànd ak ñun tey incha allah ñu. xamle tuuti rek ci ay yëngutoom mu tàmbulee njàngum alxuraanul karimam ci sëriñ Fallou njaay moom sëriñ al say Ndiaye waaye tamit jaar ci loxol sëriñ Souley Diagne jaar tamit ci sëriñ Jabel Sarr ñun ñëpp kenn ku nekk mu jaar ci yow ngir jàng téere suñu borom subhaanahu wa jaar tamit ci loxol Serigne Ousmane Thiam ngir njàngum xam-xam njàngum diine waaye yemul ci loolu dafa boole woon njàngum diine mi ak njàngum nasaraan yi mu dugg ci école ba euh, def secondaire am ci lycée Blaise Diagne bi mu nekkee Dakar nag ci la tàmbuli di yëngutu ci wàllu daayira yi bokk ci daayira fédération jeune mouride bi nga xamante ne tey moo tudd Hizbu Tarqiya mi ngi ci dugg ci atum 1990 tàmbali di yëngatu ci wàll googu noonu boole ko ak njàng mi waaye ci biir loolu mu jóge Ndakaaru tamit dem ci dëkk yu bari ci biir Sénégal lépp rek ngir yokk ak njàngum xam-xamam jaar fu mel ne Diourbel jaar ci Touba dem xel ko ñëw fii tamit ci Darou Moukhty lépp rek ngir yokk àlluwaam ci wàllu xam waaye tamit ci biir loolu yemul woon ci njàng mi kese ndax bi mu nekkee ci biir daayira bi muy isbu def na fa ay formation yu bari ci wàllu métier ci wàllu mbay mbayum dër ci wàllu càmm ci wàllu euh, bind ay tablo yu mel nii ak yeneen wàll yu bari yoo xamante ne moom spécialiste wu na ci ci biir nekk li nga xamante ni ci la nekk ci biir tey tamit ci biir loolu mu am ay kuréel yu bari yoo xamante ne formé na leen ci ni nga xamante ne noonu lañu war a jàngi xasida bokk na ci loolu bokk na ci kuréel yooyu kuréel gi nga xamante ne moo nekk fii ci bay laa ci Darou Moukhty moom bokk na ci ñi nga xamante ne moo leen defal formation ci wàll googu noonu ak yeneen kuréel yu mel noonu yooyu kon mën nañoo wax ne moom lii ñu koy waxtaanloo tey muy di jëm ci wàllu daayira yi lu lu mu xam la lu mu dund la ndax mën nañu depuis 1990 ba fii ñuy wax ak ci biir daayira yooyu ci lay yëngatu la cay xew lépp nga xam na ko kon incha allah ci njàlbeen danañu indil suñu euh, danañu indil li nga xamante ne moom mooy objectif ci sosu daayira maanaam ab daayira bu ñu koy sos lan moo tax ñu koy sos te loolu bokk na ci benn le suñuy bopp suñu bopp bopp bopp bopp ak dimbalante ak ci wàllu xitma ak yeneen ak yeneen yoo xam ne incha dana ci ñëw. dana ñëw tamit ci façon daayira yi nga xamante ne moo am ñëw tamit ci e, yi nga xamante ne ay ay ay ay positif lañu yi nga xamante ne yu ñu yu ñu rafetlu la ci biir daayira yi ak yi nga xamante ne. mën na indi gàllankoor ci doxinu daayira ak li nga xamante ne jàpp na ne bu buñ ci jaaree gàllankoor yooyu dana mën a saafarawu kon ci tënk rek incha allah tom tomb yépp incha allah ñu ci baaxe loo xamante ne dana si mën a jàpp ñu fàttal rek ne suba ci alxames ji incha allah sëriñ maam Cheikh Mbacke moom sëriñ Xaadim awo Ba moom la ñuy fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak ñun ci. ahamiyatu du'a fi tasawuf mooy am solo gi nga xamante ne ñaan am na ko solo ci wàllu tasawuf bu dee ginnaaw suma ci àjjuma ji sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas la ñuy fas yéene àndal ci as-siyaasa wal mas'uliya muy politique ak responsabilité bu dee ci gaaw bi te incha allah ci la ñuy fas yéene euh, mottali liggéey bi ñaan yàlla fekk doon koy doon yu bari danañ ci dalal. sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ci al muridiya amaama taxaddiyaat al i'laamiyya wa tanzimiyya mooy muridisme murid gi ci kanam défi yi nga xamante ne ay défi communication lañu ak défi organisation incha allah ci gaaw boobu tamit danañ fi dalal ay kilifa yoo xam ne kilifa yu bari lañu sëriñ Basa Basiru Mbacké Abdul Kulos incha allah danañ ñëw ci turu ki nga xamante ne liggéey bi. ci ndigalam lañu koy defee muy kii fi toog toogaayu borom daal moo tey muy sëriñ Abbas Mbacke andi ay kaddu yoo xamante ne dana bàyyi ko ci moom dana am yeneen kilifa tamit incha allah yoo xamante ne dana leen dalal ci bis boobu noonu kon ngir njëkkante waxtu rek dañuy jox sëriñ Saliou Ndiaye ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey yàlla na ko yàlla defal taw te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir alhamdulillahi wahdahu wasalaamaani ala man laa nabiya baxdahu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida saddid lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraay gannaaw ba ñu sante yàlla ci anam bi nu yaakaare ni ci la gën a selle julli ci sayyiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla dolli xéewal ci moom ak saxaabaam yépp di feddaliwaat suñu jaayante ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di jël nuyoo bu tedd di ko defe niñ ko baaxoo rek jiital ci ki nga xamante ne ni moo nekk ci bopp yoon wi di Cheikh Sidi al Muxtaar di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal itam naal yi nga xamante ne ni moom la naal ngir lislaam gi lépp yàlla may ko kàttan ak wér ba mu àggale ko te ñu ànd ko ak moom di nuyu di ziyaar itam sëriñ Abbas Mbakke mi xalifatu borom Daaru Muxti di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ba yéene yi mu am liggéeyal ko borom daaral Muxti yépp mu def ko te ñu ànd ko ak moom di siyaaraat itam suñu xol di dellu ci jëmm ju tedd ji fi nekkoon di sunu lépp di bàyyi see xaddi di ko ñaanal yàlla fu mu nekk ay ngërmandeem ak i leeram di dottiku ci moom di am xel mu dal ak kóolute ci ne moom day bokk na ci jëmm yi nga xamante ne nii ba keroog ñuy lem suuf si seen jëf ak seen liggéey mbooleem nit ñi dinañ ci mën a teg seen bët te njariñ la dana leen ci fekk gannaaw loolu nag ci barab bii ñu nekk tay kilifa jekkeendoo ñun ci jataay bi ñoom it ñu ngi jël nuyoo bu tedd di ko teg ci loxol sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Mamadou Awa Balla di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te di ko ziyaar bu baax di am xol bu sedd ci niñ ko fi fekkee ci barab bi di ko yóbbante ab nuyoo itam ci sëriñ Moustapha Hafsa di ko ñaanal Mbàkke moom it mu yàgg fi loolu te ak mboolem kilifa yi nekk ci jataay bi ñoom ñépp sëriñ Abdou sëriñ Cheikh ñépp rek di nuyu itam sëriñ Xaadim Mbàkke nga xam ne bu ma ko nuyoo ñépp dinañ xam lu tax di ko sant bu baax di ko gërëm di nuyu itam Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne mi ngi topp jataay bi ba bi mu ko déggee yabal si fi njabootam sëriñ Fallou ak sëriñ Cheikhouna ak sëriñ baay Galas mu Cheikh Mouhamadul Yadali ñoom ñépp itam ñi ngi fi di jottali nuyoo mbokki soowu fa ñu bàyyi ko dikk fi ak ñii ñu àndal di sunuy kilifa muy sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ kër Mboup ak ñoom ñépp di wax rekk ne am nañ mbégte lool ci dikk fii muy barab bu ñu bëgg ci suñu xol di barab boo xamante ne nii def na lu bari ci ñun kon bu yàlla defee tawféex ñu dikkaat toog ci jataay bu demee nii ci waxtu wi ñu ko defee dañ ci sant yàlla bu baax rek ngir ne tawféex bu rëy la ci ñun ñi nga xamante ne itam mooy muassasul wafa nga xam ne ñoo amal liggéey bii muy liggéey bu am solo te lislaam gépp di ko rafetlu te ñoom it bu ñu tuddee li ñuy bëgg a waxtaane muy daayira ñoom benn lañ ci daayira Sëriñ Tuubaa kon loolu rekk day wane ne lu am solo la man nag maa am seetlu bu ndaw bu ma def ci alwafa loo xam ne bëggoon naa ko wax fii ndax ñoom kóllëre gi nga xamante ne sëriñ bi waxoon na ko seen maam Cheikh Ibrahima Faati daal Daarul Muxti ñoom rekk ci loolu lañu ne ndax waxoon na ko naa daytukal yawma bi Ibrahimu alim fatan yanfahu tafhimu kon loolu day wane ne ñoom ci kóllëre googu ba léegi ñi ngi ci di ko matal kon yàlla na yàgg ndax dama naan alwafa ñetti araf yi rek boo jëlee alwa boo ko masqué lonk day nekk alluwa àll moom fut mm, ne ci daara xam ne li muy jariñ kon àll waaye boo jaree araf bu ci nekk ci ci alwafa mën nga cee defaat ay jàngat lu mel ni alif gi mooy àllaw ba tey di àll wa laam gi mën nga cee wax lu mel ni lisaan mooy làmmiñ yi ñu yor di wax waaw gi mën nga cee wax wasaaya ay ndénkaan wala wolof faa gi moom mooy fuqaaw yi fi daje ci fànn yu wuute alif gi di iftaax di ubbee xam hamza gu mujj gi moom aaya laa ci jublu muy aaya bi nga xam ne mooy waare xibra kon woykat yi ñoom loolu buñ ko déggee xaj na dinañ ci mën a def lu yéeme man comme dama fare ci fere yi bokkuma ci fuqaaw yi kon ñu xame ko noonu am na saayir bu waxoon ne inna alwafaa bi ahdillaahi aadatuna wala yafi bi uhudillaahi kadaabu loolu kon day wane ne ñoom ñi ngi matal kóllëre googu ak seen boroom ci di xamle ak di taxawu ndongo yi ci wet googu kon yàlla leen yàlla barkeel ba mboolem daayira yi xam ne ab daayira nga nii boo xam ne day dox ñu roye ci kon bu ñu duggee ci mawdon bi waxtaan wi nga xamante ne nii moom lañ fas yéene indi muy daayira murid yi muy lu yaatu loo xam ne ku ko waxtaane rek mel na ne waxtaane nga yoon wi ngir ne sëriñ bi moom léppam ci nit ñi rekk la dellu kon daayira yi mooy taalibe yi te taalibe yi ñooy yoon wi Cheikh Mouhamadul Faadil da daan wax naan lépp taalibe yi la lépp ñoo ko fi def kon bu ñu bëggee waxtaane daayira yi day mel ne duñu génn sëñ bi rekk ngir ne liñ tax ñu def ko mooy sëriñ bi rekk lañ ci jubloo liggéeyal mu doon nag lu yaatu loo xam ne lu bari mën na cee feeñ ngir ne defin wi ak tur wi xaj na dañoo dox ba àgg ci rekk tudde ko daayira kenn ci njabootu sëriñ bi def ko te loolu dina feeñ ci waxtaan wi waaye lu fi yàggoon la loo xam ne naka jekk jullit yi moom ci loolu rekk lañ nekkoon kon bu ñu amee taw féexu nag ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ Touba mën a dajaloo ñu tudde ñu ab daayira ñuy liggéeyal sëriñ bi day mel ne loolu xaas boobu ñun ñoo ko am kon ni ma fas yéenee tëral waxtaan wi bëgg naa tudd rekk ki nga xamante ne nii tey mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne ni moom na yàlla yónni ci mbooleem nit ñi mu dikk ngir defar leen kooku de lépp loo xamante ne indi na ko rek loolu mooy diine islaam te loolu ci lañu war a nekk kon naka jekk daana soññ jullit yi ci ñu ànd ci ñu doon benn ngir seen njariñ ci la nekk moom it wax suñu jàmbaar ji nga xam ne mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi mu dikkee doon mu jaddit salaat liggéey boobu li mu ci indi ak njabootam gi nga xam ne ñoo yoroon ndono li di ko sàmm ba ci ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Mbacke Ahmadou Gaynde Fatma nga xam ne moo sos loolu ñu wax taarixu loolu ak jubluwaay yi mu ci amoon ba sos daayira ñu xamle ko su ko defee xeetu daayira yi nga xamante ni itam yépp am nañ muy catégorie yi dinañ ko indi ci waxtaan wi ak daayira tey ci wàllu hiérarchie ni mu toftalee ci yoon wi buñ ko doon lim fan la ci nekk ak daayira itam bu amul woon ci yoon wi ak bi mu amee itam lan la fi indi ci ay njariñ ak li nga xamante ne ni mooy waññi statistique lim yi ak li ñuy def bu fekkente ni tamit lu ñu xam la ñu indi ko bu amul itam ñu mën koo wax waxaat itam daayira li nga xamante ne ni moo koy suuxat di ko dëgëral ak yi nga xamante ne ni xaj na baaxut ci benn daayira bu ci amee mën na koo gàllankoor beneen bi ci des mooy li nga xamante ne ni nag mooy xaar ñi ne ci daayira ñépp nga xam ne ci wàllu dundinu àdduna li ci am niñ ci mën a taxawe ba mu jag ci wàllu économique ci wàllu culturel ci wàllu développement ci wàllu politique ci fànn yu bari daayira yi tey yan taxawaay lañ war a am ngir loolu mën a antu su ko defee ñu soog a indi lan nag lenn ci wàllu doxalin ak fonctionnement administration ak liñ koy jeexale ci wàllu conclusion nii lañ fas yéenee tërale waxtaan wi bu neexee yàlla incha allah kon ku ne xam na ne yonent bi alayhi wa sallam bi mu demee madinatul wara ànd ak muhaajiriin yi fekk fa lansaari bi mu ñëwee bëgg a tabax communauté islaamik mel na na ci ñeent keno la ko tabax bi ci jiitu mooy mbokkale muhaajiriin yi ak lansaari benn la leen loolu ñoom ñu def ko defin wu rafet boole seen yépp seen alal seen lépp ñu def ko mu doon benn beneen bi ci topp mooy dafa sos lu mel ne ab jàkka tabax jàkka julli ji di fa daje di julli ak di fa waxtaane itam seen mbiru àdduna ak di nos ak di fa def ay daje yu am solo nga xam na du woon rek ni ñu koy defee julli dem waaye lu mel ne barab bi ni ñu koy dundalee loolu itam noonu lañ ko daan defe bi ci des muy ñetteelu keno bi moo di wàllu solidarité ngir sunu borom dafa bind te yemalewul ñii mu jox leen lu bari ñii itam mu jox leen tuuti solidarité bi itam dina tax ki am lu bari mën a dimbali ki nga xamante ne nii xaj na dafa néew doole bi ko ñeenteel mooy accord yi nga xamante ne ni doon na ko bindante ak ñi fa fekkoon muy yahud yi ngir rek seenu nekkin ak seenu dundin mën a jàppandi nga xam ne ñeenti kenn yi moom la tabaxe communauté islamique bi nga xam ne moom la sos foofu ci Medinatul Munawwara ndax loolu sunu boroom moo ko ci soññ digal ko ndax an aqimu diina wala tatafarraxu fiihi ngeen taxaw ci diine te bañ a teqalikoo kon loolu day mel ne kon farata la ci jullit yi ñu xame ko noonu suñu boroom waxaat leen itam waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraxu na ngeen moy ci buumu yàlla gi te bañ a tàqalikoo dellu feddaliwaat ko tamit wax ne leen ni inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni wane ne xeetam benn xeet lañ te mooy seen borom moom nañu ko jaamu wa atiu llaha wa rasuluhu wala tanaazu fa tafshalu wa tazhabu rihakum wasbiru inna allaha ma'a sabirin kon yàlla dénk leen ñu topp ko topp yonent bi te bañ a xëccoo ngir loolu daf leen di taqale te da leen di néewal doole kon dañuy échec kon foofu rek wane na ne jullit moom li ko war ci mbokkum jullitam mooy ñu ànd doon benn wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min ba'di ma jaatuhumul bayyinaatu ulaayika lahum adabun azimun loolu it di wane ne ñu bañ a wuute bañ a teqalikoo ni ko ñu njëkk ña defe woon moo tax mu wax leen ne innamal mu'minuuna iqwatun fa aslihu bayna axawaykum wane ne jullit yépp ay mbokk lañ kon nañ yewenal nañ rafetal mbokkoo googu looy itam wax na ko fu bari kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil ma'rufi wa tanhawna anil kari xeet wi daal bu ñu bëggee des nekk xeet wi gën ci xeet yi dañuy doon ñoo xam ne dañuy digle lu baax di tere safaan te loolu it ku ne xam na ne kenn munta beru rek di ko def faaw da ngay génn ànd mbooloo mi ne ci ñoom lu mat a defar nga defar ko loo xamante ne dana indi ak yàq foo ko fi gisee rekk nga dindi ko yàlla itam binduñu wuute lañu nim ko defe yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu nga xam na suñu wuute yooyu yépp ci ay xeet ci ay réew lépp teewul rekk war nañoo mën a xamante kon day mel na ne faaw daje bi am ngir loolu mën a yéwén ngir li nga xam ne moo ci topp muy dimbalante ci njekk ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci noonu wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan loolu li wane ne jullit yi naka jekk fii lañ nekkoon muy doxin woo xamante ne nii benn la seen lépp seen alal seen bopp ba li nga xamante ne am nañ ko ci résultat ñu mën koo am ndax teqalikoo bi amul benn njariñ yont bi sallallahu alayhi wa itam wax ci xadis ne almaru ala diini qalilihi fa yanzuru ahadukum man yuqaalil kenn ku nekk ci yéen mi ngi ci diine xaritam kon na xool ki muy àndal kon wane na ne ab ànd lu am doole la ndax ki ngay àndal aw meloom mën naa jeexital ci yow ndax des na la xool ci diineem mu waxaat ne man tashabbaha bi xawmin fa huwa minhum kenn ku nekk ka méngool rekk ci ñoom lañ koy àtte moom la olof di wax naan loo doonut wala loo bëggut bu ko nuru nurulu kon li nga doon te nuru ko dangay xool ñi yor melo woowu nga fexe dem taq ak ñoom te jullit bu ne li mu yéene boppam rek loolu la war a yéene moroomum jullitam ngir wax na ne man ahabba an yudxalal janna wa yuzahzaha anil naari wa taatihi munyatuhu wa huwa yuminu billahi ilayhi kon ku bëgga dugal ko ci àjjana te soril ko sawara na fekk ci moom bi muy dee mu gëm yàlla gëm bis bu mu juba te li mu yéene boppam mu yéene ko mbokkum jullitam te jullit yi dañoo war a mel ne rek benn jëmm jëmm moom ku ne xam na ne ay cër yu bari ñoo ci nekk waaye teewut benn bu ci metti rek yaram wi yépp a koy yëgandoo moo tax mu ne unsur axaaka zaliman aw mazluman na nga dimbali sa mbokkum jullit bu tooñee ak buñ ko tooñee kon day mel ne ànd bi dëgg rek a war a tax ak te yàlla rek tax mooy tax mu am njariñ ngir ñi àndut te yàlla tax itam boo ëllëgee dañuy noonoo rek buñ dajee fa kanam seen borom imaamu Malik itam nga xam ne ci ngiram lañu nekk di borom xam-xam wax na te laa yuslihu axiru hadihi al umma illa bi salaha bihi axiruha ñu xam na daal xeet wii seenug defaru daal ci defaruk ñu njëkk ña ñi leen fi jiit ci seenug defaru lañ mën a defare xeetu mujj wii moo tax mu ne wa man lam yakun yawma idin diinan laa yakunu yawma diinan bi nga xamante ne rasulullah sallallahu alayhi suñu borom mi ngi koy wax ak akmaltu lakum diinakum wane na diina ji mat na lu nekkul woon ci diina ji booba rek ci mat du tey ji la ciy nekk loolu itam day wane ne lépp loo xamante ne nii ci sunu doxalin ci sunu jëfin luñ ci mën a wax rek mënuñu cee génn diine lislaam ngir ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi mu ñëwee ku ne xam na ne ab mujaddid la ndax wax na ne diini kitaabul Mustafa la xayru moom diine mooy diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ku njortu ne moom ci leneen la nekk rek loolu moom wane na boppam fi mu ne aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa hibbun wa ma habaahu yabaahu nabiyuna almustafa xayrul wara xaradi fi kulli shay'in wa ma yabaahu habaahu wane na moom yonent bi la bëgg mooy xemem téefam te lu yonent bi bëgg loolu la bëgg kon loolu bi mu ñëwee moom it kuréel yi mu fi fekk yépp teewut kenn ku ci nekk mu ànd ak moom fekk na fi ñu nekk ci kuréelu tasawuf ak ñi nga xamante ne nii xaj na nekkuñu ci kuréel yooyu fekk fi itam nasaraan si nga xamante ne nii dugg si woon nañ ci réew mi am lu fi bëgg ak kuréelu ñi nga xam ne ñoom faruñu fenn rek foo xamante ne seen intérêt nekk na fa ñoom foofu lañuy dem waaye teewut sëriñ bi moom ci boole ñépp ak wane ne li fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi woon loolu la yeesal yeesal si moo tax ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci kuréelu tasuuf yi mu ne leen fi ngeen nekk na ngeen ko jàpp foofu la fa kullu wirdin yuridul murida li qadratillaahi wala yahidaa wane ne yoon yooyu yépp buñ ci jàppee mën na leen àggale ci seen boroom ñi nga xam ni itam xañ na dugguñu ci biir kuréel yooyu waaye ay jullit lañ gëm yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bokk liñ bokk lépp moom it lim ci wax wala taadu man raaytum fii yuxriju laa ilaha illa ñoom it mu bàyyi leen noonu ñu nekke wane ne kenn sañu leen a noonoo ngir ne ñoo bokk li ñu bokk ñi nga xamante itam mooy nasaraan si mu fekkoon li nga xamante ne itam ñoom la teg ñoom ku ne teg na ci bëtam ku ne teg na ci sa bët mooy la suñ boroom digle ci ci ñoom rek loolu la jëfe yaa ayyuhal yahuudu wan nasaara baarastumun muntaximun jabbaara waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun lahum dabban lahum loolu di wane ne xilza bi nga xamante ne ni moom lañ sant jullit bi yaayu allazina amanu iza laqitum allazina kafaru zahfan fala tuwalluhumul loolu ci lool la nekkoon ñi nga xamee ne itam dañoo def rek beneen kuréel bi fu tooy ñu dem tax ñoom it lim leen wax waylun liman ila nasara mala li kay yanaalu miknatan aw mala tuskara ñeel na ñi nga xam ne dañoo jéng jëm ci yéefar li jublu ci bëgg daraja ak àdduna rek ñooñ it wane na ne fi mu nekkoon leeral na ko wax nag ne susuma ab tarixa yoon wi nga xamante ne moom laa fekk rasulullah sallallahu alayhi awoon ànd kook saxaaba yi nee na yoon woowu laa fekk mu fargay ma gàjj ko ba mu set bay ko ba mu set wecc buub ñax mi daldi woote wax nag ne ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngi wax na ne wax na ne li ma wër de mooy def ma ni ñu ni saxaaba yi defoon yonent bi mooy li jafe waaye ku ko def ni saxaaba yi defoon yonent bi mu defalal saxaaba yi defaloon yonent bi loolu itam wane na ne xeetu yonent bi rek moo ko ñor sallallahu alayhi wa sallam ci di leen ñaanal ci bépp xeetu yàq bañ a agsi ci ñoom xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamil xalqa yaaman jaddahum badaa waxaat fu bari itam ci xasida yi ci matlabu shifaayi wax ci yaa raxmaanu yaa raxiimu ak fastajaaba lahum yaa rabbi bil mustafa yooyu yépp nga xam ne xeetu yenent bi rek la ciy ñaanal ci loolu moom sëriñ bi defar na ci ay kuréel yu bari ak i mbooloo am ci résultat bu yéeme boo xamante ne nii lépp ndamal lislaam na jamonoom nag mu nosu woon lool waxtoom yépp mu fonkoon ko saa su ne kenn ku ci ne xam lan nga war a def kenn du toog def loxoy neen daara yi kër yi fenn fu ci ne rek kenn nga fa di am looy def te loolu ci programme am ci la loolu doxe kenn ku ci ne ku ñëw war a jàng xam nañ kuñ la fuñ la war a yóbbu ku ñëw war a dem tarbiya ji xam nañ fuñ la war a yóbbu xeetale nit ñi itam kenn ku ci nekk yi nga xamante ne nii ñii mu yóbbu leen ci sëñ Mbàkke Bousso am na ñoo xam ne ñii ci borom Daaru yi maam seex Ibra mag kenn ku ci ne fenn fu ne mu teg fa kenn ñii nga xamante ne war nañoo agsi ci ñoom ngir loolu ñu bëgg loolu itam noonu la ko doon defee ba nga xamante ne nii bi mu fi jógee it njaboot gi ci loolu lañ nekk dale ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada saa su ne di benn la jullit ñi ak di boole taalibe yi fu ñu fi mën a nekk ci di sàmm ndono loolu nga xam ne sëriñ bi ci boppam li mu daan dénkaane loolu rek lañ feddali ndax bokk na ci li wax ne aleykumu ya ma'sharal ixwaani bi taatillaahi bila udwaani taxabubu fillaahi zil jalaali bila tanaazuin wala idlaali inna taxabuba huwa al li ahlihi suruur wal amaanu ama taxaasudu fa li yaquudu ahlahu bila xalaawa nee na ngeen topp yàlla tey soppante soppante ngir yàlla dana waral ak mbég waaye noonu ay coono rekk lay jur ci ñi nga xam ne ñi ngi koy def jikko bi gën nag jikko yi mooy bëgg ci yàlla ak yonent bi bokk ci dénkaa bokk na ci dénkaaneem itam li mu wax ne wax saytukum yaa man ta'alluqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa makri li wajhi rabbikum wa kulli mushtabih man amila al jami'a falyufariqa wa man biha jahila falyurafiqa maa ngi leen di dénk ngeen bàyyi lu araam ak lu ñu sib ak lu lënt ku yàlla dimbali nga xam ko na ko bàyyi boo ko xamul nanga nga ànd ak ko xam yii di ay dénkaane yoo xam ne saa su ne ci boole nit ñi ci ñu ànd bennoo ngir mën a yéwénal seenu jaamu yàlla ak seenoo nekkin ni ma ko waxee rekk njaboot gi itam ñoom ñépp ci loolu lañ nekkoon ñi mu fi bàyyi Cheikh Mouhamadul Moustapha gis ngeen li mu taxawal lépp ci yoon wi ànd kook taalibe yi bi mu ñëwee sëñ Fallou moom it noonu la def Cheikh Abdul Ahad ñoom ñëpp kenn ku ci ne Cheikh Abdul Qadir Serigne Saalihu ba ni ma ko wax Cheikh Murtala nga xam ne lool rek moo doon ittee ji ñu amoon mooy ndono liñ fi bàyyi woon ñu sàmm ko dëgëral ko fexe ba nit ñi mën a dolli ko ci googu wet ah ci loolu itam bokk na ci ñaani sëriñ bi li mu ñaanoon rek nga xam ne daayira mi ngi feeñee ci ab sëtam muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma te sëriñ bi ñaanoon ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu kon loolu day wane ne continuité wàllu liggéey bu wéy loolu am am na ko ngir sëriñ Cheikh mi sos daayira ma wax tuuti rek ci jikkoom nga xam ne moom jëmm jooju projet bi mu indi indi ñu ko ba tey ñu di ko waxtaane lu am njariñ la ngir ne moom yàlla def na mu jamonoonteeg ku baax ki fekk fi mag ñi doon boroom xam-xam tukki it génn ci réew yu bari muy réew araab yi ak réew tugal yi yépp fu nef dem na fa fu bari dajeek ay boroom xam-xam yu mag dajeek ay nit def échange weccante ak ñoom ay xalaat booleeg li mu dund ci sëriñ bi xam ko kooku nag moo sos mbir mi ñuy bëgg a waxtaane muy daayira te lu mu teele la ndax bi mu ci njëkk a def mu ngi ko defoon en 1942 tudde ko conseil supérieur islamique te lim ci jubluwoon woon muy taxawu mboolem lislaam gi yépp nga xam ne gis-gisam sax yaatu na ba mu wër ko ne yamul rekk ci biir yoon wii di yoonu murit waaye jullit yépp rek loolu mën na leen amal njariñ ndax boobu réew mi àggagut ci moom boppam te mu xam ne bi fi tubaab yi nekkee nitu diine yi rek ñoo taxaw Serigne Touba nekk ci kanamu tubaab yi ba ñoom li ñu bëggoon ñu am ko moom Serigne Touba tubaab bi la mu bëggoon moom amu ko dafa échec moo tax mu xam ne bu ñu demee bay joxe indépendance xaj na nitu diine yi war nañoo am taxawaay bu am solo ngir li nga xamante ne ni moo ciy jugewaat jëmaat ci nit ñi ñoom ñu mën a fekke fa ñuy tayee inde ba lépp lu ci suus ñu xam ko lu njëkk balaa muy noppi nga xam ne noonu la waxe woon ngir sos loolu nga xam ne AOF gépp la ci boole woon Afrique française occidentale bi ñépp la waxoon xaj nañ ci lool bi mu doxaatee tuuti mu évolué ba ci en 1958 ci la taxawal diwaanul muridina fi xidmati sayyidil awalina wal axirina nga xam ne moom it lee la gën a yaatalaat rek gën ko defaraat muy loo xam ne ñépp a ciy bokk bokk na ci li mu waxoon sax ne ku ne mën na cee bokk moo xam foo bokk te di jullit wala doo jullit sax mën nga cee bokk waaye ki du jullit moom condition bi mu ci waxoon mooy du mën a nekk ca bopp ba mukk di ko jiite te loolu jot na ko doxal ba am ci comité ak bureau boo xam ne defoon na ko ci loolu ki nga xamante ne moo ko jiite woon bi mu ko sosee rek mooy Cheikh Mouhamadul Fadal moom la tànnoon mu nekk président bi mu tànn Seydou nuru taal def ko premier vice président tànnaat Cheikh Mouhamadul Bachir def ko deuxième vice président moom ci boppam moom sëñ Cheikh mu nekk secrétaire général bi daal di jël Cheikh Ibrahima Niass ca kawlax Baye Niass def ko muy deuxième muy adjoint deuxième secrétaire mu daal di jël sëñ Abdul Aziz Sy Dabakh def ko muy trésorier bi daal di jël Cheikh Mouhamadul Awa Balla daal di ko ciy toftal mu nekk premier adjoint trésorier bi. kon bureau boobu moom la defaat te lii lépp bi mu koy def boobu réew mi amagul indépendance waaye gannaaw bi yàlla dogal loolu antuwut ndax ay mbir yoo xam ne xañ na duñ ko mën a wax waaye loolu la yàlla dogal ci loolu gannaaw bi nag bi réew mi demee ba moom boppam di en 1965 ci la def nag fédération groupement religieux et culturel des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne loolu moom moom la mujj def ci daayira te ba loolu ba léegi mi ngi wéy di dox mi ngi existe nga xam ne bi mu koy defit dafa fexe ba ne ko mbooloo la nañ ko utal kayit ñu wutal ko récépissé ñu def décret boo xamante ne ci ministère de l'intérieur ci lañ ko joxe numéro mu am ko loi bi nga xam ne moo créé woon association islamique yi nga xam ne nda jullit yi mën a daje ci loolu la amee woon te ba léegi loi bi kenn soppiwu ko moo fa nekk fi mu toll nii mooy dox ba léegi képp ku bëgg association islamique wala mbooloo mu xeetu loolu ci loi boobu Serigne Cheikh euh, ci yàlla dogal mu amee ci moom moo fa nekk ba léegi te lii lépp bi mu koy def moom Serigne Cheikh vision la woon bu mu amoon. ci xam ne xaj na taalibe yi ci kanam dina dem ba àdduna day dox te dina bari xamante ne dina dolliku si ci seenug dund te waaja ko noo xamante ne nii bu ëllëgee bu ñëwee dina leen fekk ñu nosu am ay bànqaas ak kuréel yu dëgër yoo xamante ne nii tey lépp luñ bëgg a def wala luñ bëgg mu taxaw wala luñ bëgg mu am ci yoon wi loolu mën na cee jaare ba am jubluwaay boobu la ci gisoon nga xam ne bàyyiwu ci woon politique bàyyiwu ci woon économique bàyyiwu ci woon benn aspect solidarité ak sociale daana wax sax ne lépp loo xamante ne nit mën na ko te nekk ci biir daayira képp ku soxla xeetu loolu waroo génn daayira bi ci misaal boo soxlee ab menuisier da ngaa war a xool ba gis ci mbooloo mi ku ko fa mën nga dem ci moom mu defal la loolu ki nga xamante ne nii moom sax caaf lay defar di ko jaay nee na bis bu daayira amee daa war a defar caaf indi ko ci daayira bi ba bu ñu soxlaa caaf duñu génn dañ koy jënd ci moom te jëflante bi yépp itam ñu teg ko ci bañ a lore ak bañ a kenn ku ci nekk xam dara kenn ku ci nekk mën dara kenn ku ci nekk mën nga cee bokk ci sam xel mën nga cee bokk itam ci sa kàttan ñu def daayira muy doon percusseur boo xamante ne ni day former murid bi bu fa nekkee lépp lu mu war a xam ci diineem lu mu war a xam ci taalubeem foofu doon école bi njëkk bi nga xamante ne ni dañ ko fa mën a jànge moom lim ci bind sax ci làkk tubaab la ko def ngir rekk wane ne làkk bi mën nañ koo jël comme jumtukaay ngir ne boobu xam na réew mi ñi fi nekk ak programme bi ñu tegoon ba tey loolu buñ gisee jamono mel na ne dox na ba àgg ci ñi mënut làkk tubaab gàllankoor yi ñu amaat gannaaw bi ak yooyu yëpp moom Serigne Cheikh gisoon na loolu ba ci jamono bi muy sos daayira mu ci la août ba am récépissé muy école franco-arabe yi nga xam ne taalibe dañ ciy mën a jàng mën cee xamaale itam seen diine te ba léegi résultat yi ñu amit eh, wax nañ ne foofu kenn du leen mën ci wet googu kon loolu day wane ne wàllu cosaanu daayira foofu la jóge am na mag mu baax mu tudd Serigne Fallou Seck mi ngi dund sax mi ngi fii dakaar nee na bis dafa toog ci xelam am laaj bu koy dikkal rek mu ne xaaral ma dem laaj ko sëñ Cheikh nee na weeru koor la woon sax 1974 mu fekk ko njaaree mu sóonu mu nuyu ko laaj mu ne ko lu doon say mu ne ko man Mbàkke damay laaj Serigne Touba dina daj àdduna gëm naa ko waaye xaw ma ci nan loolu daal moom ma fi indi ndax sëriñ Touba dina daj àdduna sëñ Cheikh Diouf ne ko waaw sëriñ Touba dina daj àdduna mu laajaat ko ne ko ci nu mu koy daje mu ne ko ci dayre yii ci la koy jaare ba daj àdduna fenn fu nekk ci àdduna daayira dina fa am taalibe Serigne Touba yi daje fa di waxtaane Serigne Touba. di jàng xasida di ci def ay commentaire nee na noonu la ko sëñ bi waxee te loolu tey mel na ne doxuk jamono wane na ne loolu am na te buñ dikkee ci catégorie daayira yi loolu dina ci feeñ su ko defee daayira buñ dee wax position bi nga xamante ne am na ko ci yoon wi ci buñ ko doon xool mun nga ne fi boo tuddee ki fi nekk di Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi yàgg te wér di xalifa bi ak ñi mu bokkal ñépp Serigne Touba ñoom it ñaal nañ fi yàgg te wér buñ jàllee dangay gis ne seex si nga xamante ne ni ñoom it ay sampi sëriñ Touba lañ yoo xam ne ñoo àndoon ak moom li mu defoon ci ñoom mu def ko ci ñoom ngir bëgg ñu tasaare loolu ñoom it ak seen njaboot ñi fi nekk ba léegi ñooy wéy ci loolu su ko defee daara yi nga xamante ne itam mi ngi ci yoon wi di jàngale ak di tarbiya loolu itam day dugg su ko defee nag daayira soog a ñëw mu wane ne kon daayira boo xoolee ci ñeenteelu rang bi nga koy jox kon lu ama am solo la te boo xoolee kenn ku ci nekk ak fenn fu ci ne daayiraa ngi fa tey boo bokkut ci ab daayira di kilifa itam am nga daayira boo xamante ne nii sos nañ ko di liggéey di dikk fi yow nga doon seen kilifa ndax xeetu daayira yi am muy catégorie yi bokk na ci daayira yi nga xam ne mooy ahfaad yi sët yi nga xam ne am na fépp te mi ngi njëkke ci daayira bi nga xam ne sëtu sëriñ Touba yi ñoom taxawaloon nañ ko ci jamonoy sëriñ Saliou nga xam ne boobu sëñ Sidi Muxtaar mii mi ngi woon ci loolu di sët ci jamono boobu ñu sos daayira boobu kon wane na ne tey ki fi nekk sax gën a jege tey mi ngi ci ab daayira te kenn ku ci ne yàgg naa dégg daayira bu ñëw doxee noo xamante ne wane positif boo xam ne sëriñ bi ci boppam dana wax ci kàddoom na leen ci seen mbooloo mii laa bokk yëkkati alalam def ko wala mu joxe ci loo xamante ne ni da leen di gën a soññ wane ne lu wér loo xamante ne lu jëm si ci sëriñ Touba la te lépp lu jëm ci sëriñ Touba ñoom dañu ciy nekk ngir ne bu ñu leen rawee ci sëriñ Touba ci bokk ak moom xam nañ ne sëriñ bi lenn rek a ciy maye dara mooy ak taalube noonu ko Cheikh Mouhamadul Fadal doon waxe jaay ak njureelam jënde ko ak taalibe daayira yooyu itam seex si ñoom it def nañ ko nga xam ne bu màggal gi jubee mbooleem luy jàng alxuraan ci kër sëñ Tuubaa gi ak gan kilifa yi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen këri diine yi ñëw fa ñoom ñooy nekk ci liggéey boobu di ko taxaw ni mag ñi ànde woon ak sëriñ bi ñoom it ci daayira lañ jaar ngir bëgg cee liggéeyal Serigne Touba ànd ak sët Serigne Touba yi fi nekk di leen féete ci wet googu ak daayira yi nga xamante ne itam mooy daayira yi ne ci kër yi nga xam ne kër yépp boo nee Daarul Muxti Daarul Xudduus kër kër goo mën a tudd rek daayiraa ngi fa nga xamante ne dañuy daje di sowe ci boro kilifa kër gi di ko déglu muy leen di digal di leen wax ñoom it ñuy liggéey ak ndigal yi jëm ci si moom ñoom ñu nekk fa bu màggal yi ñëwee itam ñuy ànd ak ñoom ci taxawaay yi ak lépp loo xamante ne war na diggante taalibe bi ak kër googu nga xamante ne ni fa la jokk bu amee itam jàllee am na daayira yi nga xamante ne ni mooy daayira général yi nga xamante ne ni daayira généraliste mooy daayira yi nga xam ne ñoom dañuy delluwaat ci ki fi nekkal Serigne Touba nga xam ne moom lañuy dem ci moom joxe seen àddiya yóbbu seen liggéey ak di déglu fa moom nga xam ne taalibe yu bari itam mën nañ cee bokk jokk fenn waaye di yokkoo fépp rek ni ko Cheikh daan waxe mën ngaa jokk fenn di yokkoo fépp te loolu ñu ngi ko gën a seetloo ci daara yu mag yi nga xamante ne nii mbooloo mu baree fay daje kenn ku nekk ak sa sëriñ waaye ñu daje nag ngir def ay liggéey yu am solo ak daayira yi nga xamante ne ni corporation lañu koy tuddee mooy daayira yoo xam dañoo xeetoo ci wàllu métier ci misaal nga ne daayira muulkat yi li tax ma njëkkee ko mooy bi sëriñ bi di sos xel xelkom dafa taxawoon ci daayira boobu kenn bañ leen jiitu ci liggéey bi ngir ñoom ay taalibe lañ te bëgg nañoo feeñal seen ñaq te niñ koy defee amaana boo jëloon keneen mën naa dese foofu nga xam ne dañoo sos daayira boo xamante ne ni ay móolkat rek lañ te boo xoolee ba léegi tabax yi ak liggéey bi mën nga cee gisee seen liggéey ak wér gi ak sëriñ bi ma bi mu ci xamoon gis ko ci ba tax mu def ko loolu moo indi daayira médecin yi daayira ouvrier yi daayira professeurs yi ay xeet lañ mën nga cee lima lim yu bari ak daayira yi nga xamante ne nii ci service yi lañuy nekk service yi wala barabu liggéeykaay yi loolu institution yépp sax ci réew mi ba ci biir présidence fi ne am na fa daayira boo xam ne daayira Sëñ Tuubaa la ministère yépp état major armée yépp police gendarmerie ñépp am daayira GMI ku ne dégg na ko service d'ordre service yi ñépp am nañ daayira daayira Sonatel daayira Orange daayira nangam daayira service yépp mën nga koo lim duñ jeex jaay xeetu daayira yoo xamante ne itam am na ak daayira yi nga xamante ne itam mën nañ leen wax ñu am laago nga xam ne bëgg nañu liggéeyal Serigne Touba te xam ne am na luñ nuróole ñoom ci seen biir ci misaal ñi nga xamante ne xañ na dañoo sëgg wala ñi nga xamante ne xañ na duñ wax ku ne gis na seen daayira boo leen fekkee ci jumaa ji ak boo leen fekkee ñuy jébbale seen liggéey nga xam ne daayira bi ñi ci bokk ñépp yàlla dafa dogal ci ñoom xañ na duñu gis wala daayira bi ñi ci bokk ñépp xañ na duñu wax waaye ñu xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa war na leen ñu takktoo defub daayira di liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu it am na ak daayira yi nga xamante ne nii moom ñi ko sos sax xañ na duñuy gisante mooy daayira yi xew léegi internet yi nga xam ne am na ay daayira yoo xam ne nit ñi dañuy bëgg dara muy màggal gi wala ñu bëgg xasida wala ñu bëgg benn boroom xam-xam ci yoon wi wala ku mën a doon ñu fexe ba booloo di waxtaane loolu di ko suuxat di dundal nga xam ne xeetu daayira yooyu yooyu yépp itam am na kon daayira yi bari na bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn barab yépp itam daayira ngi ci ci réew mi ak ci bitim réew kon ni mu amee ci réew mi noonu la amee bitim réew kon ñu wax kon daayira bu amul woon bu amul woon ndax xitma bi ñuy def di ko defal Serigne Touba ndax dina yomb nii mu yombee ci bu sëriñ bi woote woon xel xelkom daayira yi ñoo daan def ay oto di yombal nit ñi dem gi bu sëriñ bi santaane woon ab liggéey nit nit ñi di takkutoo ba mën a def liggéey boobu xaj na ci yombalu daayira yi la ame ndax bu yàgg lu jiitu lii taaliba yu njëkkee ñoom daanañ def ay tooli àllarba daa ko def di ci liggéeyal sëriñ bi waaye bi jamono demee ba ba ba yaatu taax yeeg taaliba yi nekk fenn fu ne ci goxi àdduna bi ñoom it xañ na lu mel ni tax na ñu mën a def loolu adde yi nga xamante ne dañoo dañoo war suñu digganteek sëriñ bi tey bu daayira amul woon ndax dina yomb ci nit ki ndax buñ dajalee ab lim tudd ay téeméeri million fi ne ka ca joxe lu gën a néew ab dërëm ak ka ca ka ca joxe la gën a bari fi ne ñoo ci yem ndax àddiya ja bu xasee ba àgg ci sëñ bi pay gi moom ñoom ñépp a koy bokk kon loolu day wane ne ki nga xamante ne ni xaj na mënul woon ŋàbb la mu yor waaxu ba fekk Cheikh Sidil Muxtaar fa mu nekk wala kilifa gu mën a doon jox ko ziyaar bi xaj na daayare yi bu ñuy dajale kees dana ci mën a tàbbal aw ñaqam loolu doon njariñ ci moom ak siyaar yi nga xamante ne lu am njariñ la ci taalibe bi dem di siyaare ji kilifaam xañ na lool it yombal na ci lu bari màggal yi nga xamante ne nii yoon wi saa su ne ñu ngi dajale njaboot gi di fàttaliku ñu baax ni ak seen liggéey loolu itam daayira yi ñu ngi ciy def taxawaay yu am solo ndax bis la yoo xamante ne nii mbooloo fay daje te bisu jàmm la bisu siqante lu baax la kon wane na ne daayira yi war nañ ci am taxawaay yoo xamante ne nii loole dina dina yombal loolu te bu amul woon xañ na boo duggee ci kër ga doo xam ci ban yoon ngay jaar bala fa nga bëgg àgg ci sëñ ba wala na nga bëgg a euh, tooge xañ na du mën a yombe noonu ba ca xéewal yaak ak leneen ak leneen ci taxawaay bu dee ci wàllu soow yi nga xam ne dëkku taax la defar gone yi nga xam ne am na ñoo xam ne ci daayre yi bu amul woon fer ijji sax duñ ko def nga xam ne ci lañ tàmbalee ba mën a fer ijji ba xàmmee seen farata ak seen ay sunna xañ na bu daayira amul woon xam-xam boobu du yomb foo tamit dafa bari woon dafa bari jamono bu ne mi ngi am waaye daayira yi bu def na ci loo xam ne po moomu xañ na ñu bari war nañ ko ginnaaw ngir ne xasida yi ñuy dégg ak melokaanu murid yi ñuy gis mën na leen dugg seen xol yàlla jaara ci loolu ba dimbale leen ci loolu ndax maa ngi man maa ngi fàttaliku bi ñu gënee nekk tu tànk nga xam ne boobu sol ay baylaat nii boobu bareegul sow bareegul ndakaaru ñu sol ay baylaat sol mbaraaki su mukke melo di rek takk mbaxtu mbi takk sol mbaxana lépp ak kaalaw jaar ci mbedd mi di dox groupe bu gone romb ñu di reetaan naan ñii ñoo doon théâtre wala ñii dañuy dem théâtre ay paa yu ndaw lañ ndax boobu loolu tumuranke na xamuñu lool waaye biñ doxee ci gox boobu diir bu gàtt jóge nañ daara ja def répétition jàng xasaayit bay wëlbatiku ànd def groupe ay murit ñépp sol baylaat fu takk mbaxtu mi dañoo daw ba dugg ci benn koñ ay gone yuuxu di jooy topp seen yaay ne comme ñii la ñu bëgg a mel comme ñii la ñu bëgg a mel di jooy te loolu xam nañ ci ñu bari gannaaw bi ñoo xamante ne ni romb gi ñu leen daan romb rek di baagante diggante kër ya ak daara ja ak daayira bi moo def ci ñoom ba soppi seen melo kon fo loolu itam war ci wet googu dindi na ko xasida sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñu ngi koy jàng itam gone yeeg ñépp mu yomb ci ñoom ba ñu koy jàng loolu itam xañ na bu daayira amul woon duñ ko mën te xasida yi itam sëriñ bi da koo fonk moom ci boppam moo ko daan yëkkatil boppam sos ab ay nit ay ab kuréel ñu ko koy defal mu leen di soxla waxtu wu jot nit ñooñu itam yàlla dogal jamono dox ñoom ñëpp jóge ñu bàyyi koo fi mag ñooñu te ndono li dañ ko war a sàmm mu war a wéy di dox ba ci mën naa ko wax ci exemple boobu jël ci daaru baylaa bi nga xamante ne bi sëriñ xaadim mii di bëgg kuréel gi ñu mu am ci daara ji ndax xam na ne njàngum yëkkati mi ak xaside bi mën na koo dimbali bu baax ci defaru gone yi li mu bëgg ci ñoom boole ko mottali ko ci njàngum alxuraan mi muy def ci ñoom nga xam ne mag yi daaru yi fi nekkoon téye liggéey boobu jaraloon na leen mosuñoo fanaan àll ngir bëgg saa buñ ko waree def di ko def waaye tey fuñ mën a dem seen xel mën naa dal ndax wóor na leen ne seen sët yi ak seen njaboot gi mën nañ ko niñ ko mëne wala buñ ci àggutem ñi ngi koy jéem ndax am na ko ne ci kuréel gi fële ku ñuy wax jaane àgg na ci sax tu tànk la di sëtu baay Matar jaane di fent sax ay daaj man loolu ren laa ko soog a xam nga xam ne moom àgg na ci di fent ay daaj kuréel gi di ko jàng te bi may nekk ak ñoom di leen wan ni ñuy jànge daaj yi xaside yi ñu ci bari nii nu ñu woon loolu léeg-léeg ma wan leen wane leen ko noo xam ne sax xaj na mu def ree ci ñoom ndax xamuñu ko waaye bi biñ demee ba loolu mokk ci ñoom ñoom ñu ngi koy defal seen bopp léegi di sos ay daaj loolu it muy ndono loolu réerut ci wet googu kon daayira bu amul woon xaj na loolu du am daayira itam njariñ yi ñu indi dama koy tàmbalee rek ci bitim réew bitim réew bala may wax njariñ ci biir réew mi ndax bitim réew moo gën a yomb nit ki sànku niñ ko daan waxe bu njëkk ku mësaan tukki sax dañ naan sànku ji na léegi daayira yi tax na ku fa dem la ngay njëkk a mooy fu kër Sëñ Tuubaa gi nekk ngir nga dem mën fa ressourcé waat mën fa gisaat sa bopp gis ay xar kanam ak jëmm yoo xamante ne wóor na la yéen a bokk xeet yéen bokk aada yéen a bokk cosaan boolewaat nit ñi foofu fexe itam ba nga xam ne ñi yàlla dogal dañoo am njaboot foofu fi ne ku fa juddoo yor kayitu réew ma di doomu réew moomu ñoom dañoo fonk seen doomi réew te lañ bëgg ci ñoom faaw dañ koy def yow taalibe bi fa yàlla dogal nga am fa njaboot nag boo leen yóbbuwaatu ci daara yi ak ci daara yi kër Sëñ Tuubaa melo woowee ñoo ñi def ci ñoom lay am ci ñoom kon liy teyewaat sénégalais bi ba mu nekk sénégalais ci fa mu nekk ci seenu njaboot loolu liggéey boobu daayira yi ñoo ko fay def ak di fa taxawal bisu sëriñ Touba yi ak gan yi fiy jóge di dem ngir jëmm yàlla ak sëriñ Touba ñoom it ñu leen di fekk foofu bokk na ci itam li fa gën a jafe nga xam ne nit bu fa yàlla dogalee mu nekk fa ba yàlla moom ko fa lu jafe la ngir nit kooku ñu mën koo wëlbati mu dellusiwaat ci réewam ndax li muy laaj ci ay moyens te daayira yi ñoom ñooy dajale ba di ko def te yamalewuñ ko di ko def ci murid yi waaye ci mbooleem jullit yi lañ ko yamale ba nga xam ne seen mbokk sénégalais yi fa nekk sax doon ay jullit dañuy ñëw léegi di jege ci loolu te mooy li sëriñ bi bëggoon ci booloo gi ak ànd bi beneen bi ci des itam nga xam ne bitim réew ba léegi amee nañ ko njariñ mooy autorité bi fa nekk nga xam ne tubaab la ay ay règlement am la gëm ak i loi te mën a seetlu lool itam xeet wu fa nekk ku fa dugg xam nañ la am na ku ma ci wax ci bi may def ci gëstu yi woote foofu ci réew seen réew yooyu ci jëwrinu daayira yi waaye moom aspect bi mu ma gën a wax ne ma moo gën moo leen ëppal solo sax li ñuy def mooy kóolute gi dox nga xam tubaab wóoluwut kenn waaye ñoom sos nañ fa bis yoo xam ne manifestation di ko def fekk ñoom mu taseeg bis yi ñuy def ñu ñëw ñu ne yéen taalibe yi Sëriñ Tuubaa yéen murid yi de mënuñu leen a ñàkk bañ a nangul bis bi ngeen def te effectif bi fi nekk ci police dafa am ci ay manifestation yu mu tolloo te ñooñ fa lañ dem waaye liñ mën a seede mooy yéen di bi ngeen fi nekkee ba léegi ci ak njub ngeen nekk te mosu leen defati njubari te wóoluwuñ wóolu nañ leen nga xam ne taalibe yi am nañ confiance boobu ci ñoom ci jamono bi nga xamante ne nii foo tuddee lislaam wala nga tudd ay arab nga tudd leen ci réew moomu ñoom ragal gi ci am waaye ñu dem ba xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yi fu ñu daje incident mosu faa am loolu du lu kéemaane loo xam ne ñoom am nañ ko te ci njàngaleem Sëriñ tubaa ci lañ ko ci lañ ci lañuy sukkandiku booloo ba am loolu loolu itam tax na Cheikh Mouhamadul Mourtada ni ma ko waxee fenn fu ci ne ci dëkk yooyu ci ëpp taxaw na fa taxawu taalibe yi dimbali leen itam daan leen wax li ngeen di dajalee itam na ngeen fexe ba di xool ci seen biir ci ñi ci lot ngeen di ko delloo ci ñoom ndax naqarib jamono léeg-léeg xañ na mën naa jàpp nit ki te am na ci nit ñoo xam ne du ñu waxu njàmbat waaye sëriñ bi ci digal yim leen daan digal bokk na ci loolu ñuy jël alal jooju di ko delloowaat ci taalibe yi wax leen itam kër yi ñu fexe ba mu di ko wax kër lislaam kër lislaam bañ koo yemale rek ci mu dellu ci ñun waaye ñu ibb ko xam na lislaam gépp lañu lañ lañ ko fi defal kenn ku ñëw ku ne rek mën nga cee tàbbi ci turu lislaam ñu taxawu la nga xam ne ganu yàlla la ndax ak bokk moom mooy bokk yéene bokk pexe bokk lu ñu am loolu mooy ak mbokk loolu bu ci amul itam turu mbokk gaa fa nekk rek waaye mbokk ba nekk fa Sëriñ Blaat mës na koo leeral ci ne mooy ñett yi man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir fal yaqul xayran aw la yasmut waxaat man kaana yu'minu billahi wal yawmil fal yukrim dayfahu tegaat ci man kaana yumin billaahi wal yawmil aaxiri fal yukrim jaaruhu nee na loolu mooy bokk yéene bokk lu ñu am bokk pexe nee na loolu moo di ak mbokk ndax mbokk moom dañuy bokk lu ñu am bu dee ci bitim réew lu am njariñ la loo xamante ne indil na ko sax réew mi ci wàllu koom-koom ba nga xam ne tubaab yi ñoom xàmmee nañu màggal gi bu jubee ni yëf yi di yokkoo ni taalibe yi di takkutoo di jaar ci jaww ji ba jaww ji awiyon yi mënatu leen a indi ndax bariwaay sëriñ bi defaat beneen tawfeex ñu ubbi ay yi suuf yor seen oto di ci jaar jëm si fii te teewut dañ fa bàyyi itam ña ngay dundal loolu loolu xañ na bu dul woon daje gi ñu fay daje nekk ci daayira yi xam loolu xam njàngaleem sëriñ bi ak bëggam xañ na loolu duñ ko mën bu dee ci biir réew mi nag yombal na taalibe yi xitma bi ñu bëgg defal ko sëriñ bi loolu dinañ ko mën saa su sëriñ bi wootee wala daayira yi nga xamante ne ni am nañ yéene liggéey ci dimbali luy jariñ doomu aadama ñu mën koo def ak di joxe àddiya ak di taxawu màggal yi rawatina gi nga xamante ne moom la sëriñ bi digle muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar ñun ñi fee ñu nekk ci Dakar parcelle caravane yi ñuy gis bañ koy tàmbali di ko def boobu lu néewoon la mën nañ ne ci fa la tàmbalee ndax boobu xamuñu woon xeetu xeet boobu xeetu doxin woowu ndax dañ daan baaxoo rek di def bu weeru safar teroo ñu def ay baas woo nit ñi waxtaane sëñ bi bernde ak yooyu ñëwaat ba ci biir xalaat ne xaj na sëñ bi woote bi bëgg na mu yaatu bëgg na mu jote ci ku ne te boo toogee rek xaj na ñi nga woo ñooy ñëw ak ñi fa am soxla waaye nit ñi ngay rombanteel te ñu bokk ci njariñ yooyu war nañoo jug fekk ji leen ñu sos lu mel ne ay caravane def ay conférence yoo xam ne nii lañ koy defee waaye day mobile dañuy wut ay camion yoo xam ne day am sono daayira yi taxaw ko ñuy waxtaane seriñ bi fu ñu dem fu ne taxaw indil leen xibaar wax leen loo xamante ne ni mën na leen amal njariñ di bind ay bataaxal yoo xamante ne nii day jëm ci luy luy leeral nit ñi lan mooy màggal gi ak njariñ yi ci am di taseeg ñoom di leen ko jox ci mbedd mi nga xam ne boo ci defoon fukki junni itam boo génnee mën nga koo séddale ba mu jeex ak ñi nga xamante ne dañ lay romb fàttalikoo ci màggal gi ak gis la ngay dox ñu xam loolu loolu it am nañ ci tawféex Serigne Cheikh Abdou Mbacke Gaye defaan ma ba mi nga xam ne ci communauté pilotage bi yor màggal gi loolu dem na ba tasaaroo ci Dakar gépp ñi ngi ko fiy def gis nañ loolu ak yokkute la te daayira yi ñoo sos loolu di ko def kilifa yi ñëw fekk si leen nga xam ne kon taalibe yi saa su ne ci li leen war rek nekk mooy di bëgg di liggéeyal sëriñ bi fu ñu fi mën a ne ak di topp seen ginnaaw di leen déglu di dàq seen xel di fetal di xool lii buñ ko defee bëggug sëriñ bi la wala buñ ko defee mën nañ cee amee ngërëmul sëriñ bi ñu nekk ci loolu loolu rek mooy li ñu war waaye du daje yoo xam ne dañuy daje nekk ci loo xamante ne ni wax yu suufe la walla di wax sëriñ diw nàngam wala man lii loolu du doxinu taalibe taalibe yi dañoo war a xam ne sunu kilifa yi nu Sëriñ Tuubaa boole ñu dénk ci ñoom ñooy suñuy jëwriñ ci ñoom ci ñoom lañu war a royee ci ñoom wal war la war a nàmpe lu di ak taalibe te loolu daayira bu ci nekk bu ko taxawee dana am njariñ ba kilifa gi saa bu ñëwee bëgg a xam daayira bi ni muy doxee dana ko mën a xam ndax loolit lu am njariñ la fexe ba boole daayira yi yi aju ci yow wala yi aju ci kër gi ñu boole seen doole day yokk itam poids biñ mën a indi ci wàll jumtukaay itam bari na loo xamante ne ni xañ na dañ koo daan wuti ci yoon wi léegi am nañ ko mu nekk fa daayira bii di alwafa firnde la ci loolu ndax moom ab daayira la waaye boo xoolee jumtukaay yi fi nekk ñu koy jottalikoo ci sasu ak bëgg a liggéeyal Sëriñ ci lañ taxaw ba indi fi jumtukaay yi ni daayira yi di doxe noonu la ñuy doxe di daje di joxe seen àddiya di def kuréel di waxtaan di jëlaat yeneen fànn yoo xam ne nag ci dimbali nit ki la ci ku ko aajowoo ak ku toll ci xam-xam ñu taxawu la ba nga mën cee am lu amul njariñ saw réew ak njëkk ci sa bopp nag nga xam ne loolu benn daayira la boo xam ne ci wetu jumtukaay ñu ngi ciy liggéey bu dee statistiques yi nag daayira yi seen lim moom fi mu toll nii kenn mënul wax ne lim bi nii la toll nangam la toll ci junni walla ci ay loolu moom xamaguñ ko te lu mën a nekk la te war naa am ndax daayira bu nekk ña fa nekk buñ bindee nit ñi def ko ci ay kayit buñ leen ko laajut sax ñu fàggandi ko denc ko kenn ku ci nekk ñu xam la fexe am sa nataal bàyyi ko ci xam ci looy yëngatu mën a am base boo xamante ne danga ciy génne lépp lu aju ci membre bi nga xamante ne dafa bokk ci daa ci daayira bi bis bu setit fu sëriñ bi nekk danañ ko fa fekk di ko siyaar di ko jox seen hadiya nga xam ne kon dañuy dugal lu am solo ci wàllu koom-koom te loolu li ma ciy wax rek mooy li sëriñ Saalihu doon wax bi mu génnee lim bu takku ci xaalis bëgg cee def ay liggéey dafa wax ne joxe bi dafa jiitu laaj bi gannaaw ba joxe bi dafa jiitu laaj bi nag te yéen taalibe yi rek yéen ko fiy indi kon loolu lay wane ne adde yi nga xam ne bis bu set daayira yi ñu ko fi indi loolu ñu ngi koy delloowaat ci li nga xamante ne mooy liggéeyal sëriñ tubaab bi ci jumaa ji ci raay bi ci mbooleem naal yoo xamante ni doomi Serigne Touba yi naal nañ ko fi ànd kook taalibe yi ci seen ci seen addiya jooju ci la ci la ci la soso kon taalibe yi ci boppam ñoo war a kon yëkkati suñu itte te xam ne sëriñ bi bi mu ñëwee itte la yëkkati rabbi asxaabaka bil himma wala ko rabbihim bi dars fexe ba nga xam ne taalibe bi day xool lu kawe bañ a xool ci suufe yi ngir ne li ñuy xaar ci àdduna dafa bari te Cheikh Abdul dafa daan wax naan kenn ñëwut fii fekk ma fi ba wax ma fi mbiru yowmal xiyaam ñi fi dikk ñépp mbiru àdduna rek lañ may wax gëm guñ gëm sëñ Tuubaa doy loo ko yaakaar ko xam na mënal na leen foofu dara moo tax kenn jàmbatuma fi mbiru yowmal xiyaam kon gannaaw ba àdduna dañ koo séq nekk fi te suñ borom am nu mu bëgg mu mel kon ñun taalibe Sëriñ Tuubaa itam gis sëriñ bi bi mu fi nekkee li mu fi taxawal lépp ci jamono bi mu ko taxawale ak diggante bi buñ nee la diw mi dund na fi ci barab bi ci at sàngam yi la fi dund moo fi def liggéey bu toll nii loolu cim xel mën na laa yéem moo tax taalibe yi war a yëkkati itte ji nag jëme ko ci xam-xam xam-xam bi nga xamante ne nii dinañu amal njariñ ci ñaari wet yépp nag muy wetu diine ji ak wetu àdduna gi ba nga xam ne daayre bu yam rek ci ñëw jàng naan kafe waxtaan dem waaye mën nañoo àgg ci daayira yoo xamante ne ni ci wàll physique ci wàll chimie ci wàllu constitution lu mën a doon fànn bu mën a doon rek taalibe yi am nañ ci ñu ci xereñe ñoo xam ne war nañ cee am daayira ni nga xamante ne wafa bi doon nañ ay borom xam-xam bëgg a liggéeyal sëriñ bi ci fànn bi ñu sos daayre ba résultat biñ ci am ñu bari di leen ci roy ñu bari di leen ci ba yaatu na kon it daayira yi war nañoo yëkkati niveau bi ba mën a def daayira yoo xamante ne tey bu ñu soxla woon domaine d'excellence bu mu mën a doon ci wet googu ñu mën a ne daayira yi am na fi ñi ñi ngi fi ci yoon wi loolu itam bari na ci loo xam ne daayira yi liggéeyagum nañ ko ci wàllu xam-xam muy compétence yi ñu def ci wàllu culture ak ci wàllu communication ak ci wàllu patrimoine bâti loo xam ne luñ tabax la lu fi nekk ak ci wàllu sécurité ak cet ak wàllu gastronomie nga xam ne sëriñ bi dafa fonkoon bernde ak ñam te loolu itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko ci biñ ko laajee am ko ko laaj lu gën ci diine mu ne ko joxe aw ñam ak di nuyoo loolu itam sëriñ bi am bayit bu mu ci ñaan mën na alaya yaa xiitu bil qudur mumta li aatin rasiyaati fil juddur loolu di wane ne wet googu itam war nañ ci liggéey ak infrastructure yi ak métier yi métier yoo xamante ne nii dina amal njariñ taalibe yi nga xamante ne dañuy bokk ci daayira yi loolu itam bu ma ci tuddee lu mel ne raw rawdu rayahin ak daayira bii di alwafa ak rabitatul madrasil quraaniyati ak académia bi nekk Minan ak kër sëriñ son Serigne bu ak daayira wilaya ak daayira Maam Jaara nga xam ne poroxaan fi ñoom rek exemple lañ ñépp war a suivre nga xam ne liñ liggéey ànd koog jëwriñ ju mat jëwriñ muy Cheikh Moustapha Basir yàlla na ko yàlla dolli leer seex Cheikh Muntaqa nekk fi yàlla na ko fi yàlla dolli yàggal mu ànd ak ñoom nga xam ne ay soxna lañ ci nosu biñ nosu ak takkutoo ak fonk daayra tax na def nañ loo xamante ne tey yoon wépp a nga koy jariñoo rawatina njaboot bu jigéen gi nga xam ne tubaab gi bi mu ñëwee dane pour ñu toj xolu société il faut ñu fexe ba les jeunes filles ñu scolariser leen dugal leen ci école bi lépp luñ bëgg ci xeer bi mën nañ ko am ci buñ buñ buñ buñ jaaree ci jigéen bi léegi daayira maam jaara ñoom ci ab daayira carte yi ñuy joxe carte de membre yi 2000 francs nga xam ne bu boo ko amee ren déwén lañ la koy tamponné waatal loolu la ñuy dajale di ci sos ci daara joo xamante ne ay téeméeri gone ñu ngi fa yu jigéen yu jàng alxuraan yoo xam ne ñooñu mën nañ defaraat ay téeméer téeméer yooyu defaraat ay téeméer te ci lañ leen di dundal te loolu ay daaraa ko def te jigéen lañu tamit loolu itam jigéen ñi ñu xool façon boobu nga xamante ne nii mën nañ ci liggéeyal sëriñ bi te mu am njariñ lool amal ko amal ko réew mi ak daara yi nga xamante ne xañ na mooy safinatu amaan nga xam ne dañoo dem ba gis tamit loo xam ne war nañ ko taxawee ci wàllu dëkk bi ci worma ji ak lu ci dolliku nu mu gën a baaxee ni biir gi laabe Touba biti gi itam ñu laabale ko noonu ñuy ay sëti Serigne Touba ñoom it ànd koog taalibe yi di liggéey ci loolu. ak daara bi nga xam ne xuddaamul xaddim sëriñ suñu xamsatu moo ko jiite biig rek la fi jóge def fi waxtaan lu am solo moom it di lu am njariñ loo xam ne buñ gisee loo xamante ne nii daa jóge fële. te mën a indi loo xamante ne ñu def daayira boo xam ne ci réaction woo nit ki wax ko ci jekk ne ko lii bokk ci bu dee ci biir nga bokkit ñu woo la wax ak yow ci njekk ne la lii matt a def loolu lu am njariñ la ngir sëriñ bi ndono lim fi bàyyi muy njabootam gi ak ak ak ak ak ak yi kër yeeg yim fi bàyyi yépp war nañ koo sàmm xool war ma ji ci war ñu téye ko te loolu daayira yi ñoo ko mën a suuxat ñoo ci mën a jàppale kilifa yi ndax ñoom bu ñu wëlbatikoo bu ñu dañuy soññ wooñu ñu dox ngir bëgg dab leen ngir bëgg bu mën leen a dabit ñu jege leen mooy li sëriñ Saar doon wax bu ma bu ma doxee ba gisuma leen damay taxaw néeg leen su ma leen gisul ma geesu dëpp dajeeg yéen waaye ku ñuy dëpp di dajeeg moom nag dalay fekk nga tegu ci kaw yoon wi kon moo tax daayira yi war nañoo góor góorlu li kilifa yi di wax sëriñ si di ko wax saa su ne ñu jéem a sàmmanteeg loolu te xam ne sëñ Bay Jaxate wax na ne ab rab bu koy xaj baw na yokki xel rawagul ku dee fi soow ak naw koo koy xamal matagul loolu day wane ne nit ki saa buñ lay dàgg ci lu baax ak di la ci soññ di wax bul ko jëlee ne ñii dañuy wax lii wala ñi de waaye dañoo bëgg sag baax dolliku mbir yi gën a baax te lu ñëpp bokk la waxe ko noonu te ñoom ñu sañ koo wax ñoo ko war a def waaye du ñun taalibe yi ñooy wëlbatiku naan sëriñ si dañoo waroon a def lii wala sëriñ si dañoo waroon def lii loolu suñu yoon nekku ci sëriñ si ñun topp leen yaakaar leen gëm leen liggéey leen moo ñu war suñu diggante ak ñoom ñoom nag fu ñu jaarloo ñu jaar fa ak daayira bi nga xamante ni itam ci wàllu la bul Matlabul ni nga xam ne tey ñoom it def nañ liggéey bu am solo te ñu bëggaat ay Matlabul Fawzeyni ci yoon wi loolu it war nañ cee xalaat bu baax ngir takkuwaat xam ne ànd rek jig ànd rek ka ñu amal njariñ ngir ne ñoom bi ñu àndee def nañ fi liggéey boo xamante ne nii hôpital la boo xam ne mbooloo ciy jariñoo te tey soxla nañ ay matlabul sifaay ak yeneen barab yoo xam ne ñoom ñoo ko def ak daayira xisbu tarxiya nga xam ne ci wàllu culture murit ci wàllu xaside yi ci wàllu ñam yi ñu doon wax léegi yu bari def nañ ko ci ba ñu bari ñu fa nekkoon ñu ngi ciy roy ak xisbu tarxiya daaru xudduus tamit nga xam ne ñoom it fa ñu nekk fexe nañ ba ñoom di tasaare lool ci sos ay daara ay jàngukaay ak jàkka ñu fay daje di fa julli di fa jaamu yàlla di gën a dundal ndonal sëriñ bi fan yi rek xam ngeen ne ñoom ñi ngi woote loo xamante ne lu jëmaat ci loolu la te loolu lépp day am solo daayira yi ànd ceeg ñoom xam ne loolu moom mooy li ñu war ñu àndandoo benn xam ne bu ñu wanee sëriñ bi ñun loolu moo ñuy feeñal te sëriñ bi neex naa wane fu ne ngir ne moom ndam yépp am na ko te sunu boroom fay na ko itam kon bu dee li nga xamante ne itam nag moo ñuy xaar ci wet yooyu wàll wàllu culturel ak li nga xamante ne dimension bi daayira amoon bi ko sëriñ Seex di xalaat ci ñu fexe ba buñ demoon àdduna lum dox dox tox suñu ngor suñu jullit ak suñu suñu suñu suñu suñu taalibe ñu mën ko cee sàmm te loolu itam day baax kenn ku ci nekk tamit ci wet googu nga mën ci sa bopp mooy alal gi nga xamante ne yàlla def na ko ci suñu biir ndax lañ daan woote mbooloo di ko def loolu tey yàlla dogal na am na ay benn benn nit di mën ko ci biir yoon wi waaye loolu yëpp buñ ko nosee boole ko saytu ko mën naa gën a am njariñ ngireente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee fekk jullit yi madina yahud yi yor capital yi yor alal ji di ci doxe noo xamante ne nii war ak lun ko ciy def bi mu ñëwee dafa changé système boobu fexe ba jullit yi ñoom it alal ji dellusiwaat ci ñoom ñu sàmm ko tege ko noo xamante ne nii am na ci ci ñoo xamante ne sax jamono yi ñu fi nekkee yilif lislaam ñàkk jeexoon na te loolu mën nañ koo def ndax système bancaire bi fi nekk nii nii nii nii nii boo xoolee ñoom ñoo ko jiite ba léegi ñoom ñoo ci ëpp doole ñoo yor monopole bi te buñ fexee ba ñun suñu réew yi noo néew doole yi ñii am di am ñii ñàkk di gën a ñàkk gannaaw ba daayira ay nit ñu dajaleñ te mën nañoo yewenal seen mbiru àdduna niñ ko waxee ci buñ boolee seen xel buñ boolee seen kàttan ak seeni mën-mën loolu war naa mën a nekk ndaxit laaj baax na waaye li li li tàllal di laaj ñu lay jox bañ koo def moo gën ni lislaam ni muy diglee sarax noonu lay bañee ko laaj wax nañ ne am na ku mës a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa laaj ko mu jox ko mu laajaat ko mu jox ko ba ñett yoon mu ne ko dangay fexe nag wut buum dem ci àll bii boo fa amoon matt sax boo ko yóbboo ci marché bi loo ci am moo gën boroom Daaru Muxti itam wax nañ ne am na koo xam ne mës na ñëw ci moom bëgg aw fas yalwaan ko ko fekk jamono boobu ñu ngi liggéey ci tool yi di jeexaat gerte gi mu am ku mu ko booleel wax ne moom na ànd ak yéen ci liggéey waaye lu mu def ci lu mel noonu rek nañ ko ko beral bi mu demee ba liggéey bi àgg mu mu jël li waa ji ber ñu liñ beraloon waa yi mu jëndal ko ci fas woowu mu des dara ci xaalis mu joxaat ko ko wane ne ko boo liggéeyee sukkandiku ci sa bopp mën ngaa bañ a ñaan kenn mooy li sëñ Sidi Muxtaar di wax naan ku liggéeyoon di nga jéppee des na la jéppi tey jii kenn ku ci nekk di nga mën a féete sa morom ci wet goo xam ne di nga ko suqali ba bu nekkee ci biir daayira bi ak fu mën a nekk mu yëg ci boppam te loolu mën naa yaatu ba daj réew mi mën nañ ci am ay taxawaay ndax boo defaree xelu nit ki ak ruuxam itam jëmm ji faw mu ànd ci ndax ci la solo gi nekk ci la ñam wi di nekk te la muy def it du beru faw mu dugg ci jëmm ji ngir mu mën koo def kon dañ la ci daayira di jàngal mooy fexe ba booy booy loo ciy def ci liggéey bul ci fen bul ci wor na nga am jikko yu baax yoo xamante ne nii noonee ñee meloon yow dooni mel bu boobaa lépp loo téye ci xaalis wala ci alal di nga ko mën a sayto dinga ko mën a sàmm bu mu àgg ndax suñu réew yi kat dañoo tënk foo xamante ne ci wàllu souveraineté économique monétaire article 10 bi nga xam ne signé woon nañ ko ci wàllu coopération loolu fa la nekk te da ciy baax itam taalibe yi xam loolu bu fekkente ne bëgg nañ moom suñu bopp ci wet googu ni ko sëriñ bi doon waxee ba bu ñu bëggee jaamu yàlla ñu mën koo def te bañ a sukkandiku ci kenn day baax ñu xam ne défi yu am solo la ndax àdduna moo dox ba jëm foofu banque yi fi nekk itam ñépp ci doxalin boobu la ñuy doxale jël alal ji muy banque centrale jox ko banque yi fi nekk nga xam ne tubaab yee ko moom ñu jëlaat alal ji di ko leb te ku bëggut alal xañ na doo mën a ci façon boobu doo mën a jëflanteek ñoom sakk nañ bunt yépp ba nga xam ne bunt boobu moom lañ fi bàyyi te ku ne xam na ne baaxut riba la kon taalibe yi war nañoo mën a fexe ba li ñuy dajale di ko am ñu ci dimbalante ba nga xamante ni kenn ku ci nekk ci ñun lu mu bëgg jarut muy dem di ko wuti ci biti mën na koo am ci biir ndax alal ji ñuy defal bieyi sax luñ ci def dañ koy jéggaani ci ci ci bitim réew indi ko fii te loolu itam am na ay nit ñoo xamante ne ni def nañ ci liggéey yu am solo te buñ toppee loolu nga xalaat yooyu mën nañoo amal njariñ damay faral di wax nag di naan daayira yi moom li ci bari warga warga jasmin bi miin nañ ko waaye warga day war ci dara bu ma waxee jasmin nag jubluwuma ci warga wi waaye araf yi laa ci jublu arafi jasmin jiim ak zaay ak miim jiim gi mooy cant fu ñu toll ñu ngi dajale xaalis bu bari di def ay cant rek bi ci des mooy siyaar yi dajale kaar dajaloo dem dem siyaare ji ñàkk ci lu bari ñëwaat amaana nañuy siyaaree ji sax léeg-léeg nga fekk fi daayira yoo xam ne raj raj rooba ak coow la war nañ leen waajal ci daayira yi ba ñuy dem ci sëñ bi ñu yóbbu war ma mat ak yar bu mat sëkk te xam ne teggin moo leen fa mën a jariñ miim gi ci des mooy màggal yi nga xam ne fi ñu ci bari dootuñ mën a toog sax liggéey saa su ñu ngi génn tàggu dem ñëwaat dem ñëwaat loolu mooy jasmin bi léegi nag mu am boo xam ne moom jaxatu laa ko tudde jaxatu jaxatu moom moo gën a wex waaye boo ko xoolee araf yi jiim la xaaf ak taa muy jumtukaay yi nga xam ne dañ cee war a wut lu doy sukkandiku ci liggéeyal ci sëñ Tuubaa xaaf gi mooy xam-xam luñ ci am doyut te ñu ci toll ñu jàppale leen bañ mën cee kii ñu yëkkatu ndax àdduna bi ci xam-xam lay doxe léegi taa gi nag mooy ñu fexee wut ay tabax tabax yoo xamante ne lii Cheikh Sidil Mokhtar naal ci Ndakaarook ci ci ci Touba ak ci université bi ak yu mel noonu daayira yi ci yooyu lañu war a gën a kii wàññi jasmine bi tey jëfandikoo jaxatu yaakaar naa ne daal euh, ci sama <laughs> xalaat gisin buñ ci góorloo loolu mën naa am njariñ ndax dañuy njabootu sëriñ bi sëriñ bi def lu am solo yëf yi dox ba agsi ci ñun kon war nañ cee def loo xam ne ni ñuy nettalee mag ñi samp bi def fi jumaa ji ak liggéey yi ñu ne daayira yi bu ëllëgee ñu ne wàcc nañ fi liggéey yoo xam ne bu suñ sëddi ñëwee dinañ xam ne ñun kat jamono biñ fi nekkee jëf nañ te jëf rek a takku di woote waat daayira yépp nañ nekk benn noonoo bi xëccoo bi xuloo bi ak kenn ku ne bëgg cee wane sa bopp yooyu amul solo yooyu amul solo nañu wane sëñ bi jiital sëñ bi te xam ne sëriñ bi lépp lu matoon a def ci liggéey def na ko kon bor boo xam ne nag da koy fay te kañ lay mat te mënoo koo matal sax da ngay def loo am sànni ci li sëriñ Muntaxa di wax rek suñu jëmm yii daal lañu war a defar ba mu defaru ñu jox ko sëñ Tuubaa ku mel noonu de ku ko déglu royukaay la di nga am passif di nga am xemmem ci liggéeyal sëñ Tuubaa te sa yitte dina kawe kon maa ngi jéggalu ñépp nag wax lu jafe la te wax ci lu ñépp bokk moom amaana mën naa bañ a yomb te daayira yi xañ na bunt bi ci ubbeeku la rek waaye mën nañ cee wax ci wet yu bare bare bare bare te waxtu wi jege na ñi ngi sant ñépp di gërëm ñëpp di nuyuwaat sëñ abdu Samad ak sëñ Xaadim sëñ sëñ Ahmadu ñu ngi lay sant bu baax ni ma la ko waxee rek li ñu tànnal suñu xol sedd na ci bu baax a baax a baax a baax kon yàlla nañ fi teewaat déwén ñu bare bare bare te daje cee ngërëmal sëriñ Touba koor gi itam liñ ci jaamu lépp yàlla nañ ko nangul ba gore ci sawar asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu